te wërta laal deretam mbaa alalam mbaa ab deram aw mi jullit bu ne dañ ko war a ormaal bañ a tuur deretam bañ a laal alalam bañ a yàq ab deram ci lu dul yoon ku tuur dereti jullit te fayantoo war ca bu lislaam dee dox ñu fayu ci moom bu ci fayantoo warut joxe di war ca ba tey ñu def loola su fekkee teyu ko nag moom kenn du fayu ci moom day fay rekk diya alali jaambur nag moom ku ko yàq rek war a fay bu ñu seet ndax moo ko tey wala teyu ko bu ko kooku baalee nag baax na waaye bu dul loolu moom tey ak ñàkk tey ñoo ci yam bu dee fay alal ja moom te muy lu ñuy peese mbaa lu ñuy natt mbaa lu ñuy wàññi niki ay nen day fay lu toll noona bu dee nag loola kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko wàññi ni ki yàq ab rajoom mbaa montaram dañuy woo ña nga xam ne ñoo xam loolee ñu wax lu tolloog moom ci wurus mbaa xaalis mu fay loola muy xiima ja bokk na ci caay-caay yi jekki-jekki jàmbu sa mbokkum julit jàmbu sa mbokkum julit dañ koy teqale bu fekkee ne la ngeen séq ba nga di ko jàmbu sa bakkan rekk la dara yàlla nekku ca daañu la may nga jàmbu ko lu mat ñetti fan guddeeg bëccëg te bañ a weesu ñetti fan dañuy jàpp ne nit moom faaw muy mer ak a jàpp mer bu njëkkee jekk ne ko suñu laa jàmbu rek sa mbokk daal koy araamal day daal di metti moo tax ñu mayee ñetti fan ñi bu ñetti fan ñi jàllee nag sa yeboo mu xam ne lañ ko mayoon jeex na na taxaw temm ci jeexal jàmbu ga ndax hadis ba nee na ayuma muslimayni maata waxuma mutahaajiraani lam yajtamiha fil janna ñaari jullit ñoo xam ne dañoo tongoonte ba faatu rek buñ tase ci àjjana mukk buñ bokkee dem àjjana itam duñ fa tase duñ fa gisante ba tey addis ba ba mu ne juróom ñii kenn du ci am julli maanaam mooy mooy juróom ñi ku ci julli itam sa julli doo su ko nangu da caa boole ku dogoonteeg mbokkam jàmb ko lu ëpp ñetti fan juróom ñi nga xam ne ku ci julli itam sa julli yàlla du ko nangu mooy jigéen joo xam ne jëkkëram da koo mere te la tax jëkkëram mere ko moo ko def ñaareel bi mooy jaam bu daw bàyyi ab sangam loolu nag mat naa taxaw leeral ko jaam ci yoon mooy yéefar boo xam ne dañ ko woo ci lislaam mu bañ ñu ne ko kon nan juboo ci nu bàyyi la nga dund ci suñu biir ngay joxe galak yow doo joxe asaka nga bàyyi lislaam tasaaroo doo xeex lislaam doo def lu koy xatal ñu bàyyi la nga dund ci suñu biir mu gàntu loola ñu wëlbatiku nag xeex ak moom ba jàpp ko kooku mooy jaam ci lislaam ku mel noonu nag ay doomam ak ay sëtam ba kera ak ngor di ca laal rek ay jaami yoon lañu njaam gu bokkut ak googu rek njaamuk aada la njaamuk ceddo la goo xam ne tooñ gu réy la woon gu ña amoon doole daan tooñ ña amutoon doole nga xam ne léegi sii koo xam ne sa maam mas na caa am te nga xam ne nii rek la demee woon da ngaa war di jégalul sa maam joojee na nga na moytu wax kenn nag naa ko ci cosaan kat noo leen daan yilif mbaalu ko nuru nga xam ne loolee bàkkaar la woon bu ay maamam togg woon rek lu mel noonu moo andi woon coow la bañ jàppee ay jaam ci xaraj Samba Sadio da ku ñuy wax Ibrahima Koddu Jóob ñëw jébbalu ci sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa ne ko lépp loo jële woon ci alali Samba Sadio muy ay jaam muy alal delloo ko na génn say loxo ndax jaam ya duñu ay jaam alal ja du ak màng ba loolu andi woon coow lu rëy rëy te nettali woon nañ ko ci irwa un nadim ban koy nettali ba tey daa am ñu defe ne kuñ ma sa moom sa maam rekk matoo ilimaan loolu nag lu mat a leeral bu baax a baax la ka nga xam ne kay jaam dëgg-dëgg la nga xam ne dañ ko woo ci lislaam mu bañ ñu xeex ak moom ba jàpp ko jaam kooku lañu wax ne su tuubee ba bokk ci waa lislaam itam te góoreegut nga xam ne ab jaam la ba léegi yooyu jamono sib nañu ñu def ko limaani raatib maanaam ñu fal ko ci ab jullikaay mu féetewoo fa di jiite jullik farata mbaa jullik sunna ni ki jullik korite tabaski waaye mu jekki-jekki jiite sax sibu ñu ko ñu féetale ko itam muy jiite lu mel naafile weeru koor nga xam ne moom du farata du sunna ba tey sibuñu ko sib nag mooy loo xam ne bañ kaa def moo gën waaye buñ ko defee du ko tee baax nga xam ne kon jëmm ja nga xam ne ci dëgg-dëgg jaam la ci yoon te góoroogut kooka bu jiitee dana baax ak njiitam dara sikku ca lañ cee sib rek mooy ñu féetale ko jiite ga ci bérébu jullikaay ba te lam fay jiite di farata mbaa muy sunna kon nag nu jàpp foofu ne kañu ne jaam dëgg dëgg la ci yoonu lislaam bu xasee génn ci njaam ga rek gore mook gor yépp ñoo yemoo ci jiite ak lu ko nuru gépp njaam goo xam ne nag moom njaamuk aada ak njaamuk ceddo rek la du woon njaamuk lislaam ak tooñeel rek la woon képp koo xam ne mas nga caa laal lu ko nuru war nga jégglu ndax yàlla jéggal la boo amee itam maam joo xam ne mas na caa laal dara say boo di ko bari la sàkku njëgal tey moytoo nag damoo lu mel noonu ñetteel bi mooy ku jàmbu mbokkam lu ëpp ñetti fan kooku julli gum julleeti yàlla du ko nangu waaye nag ci kaw jàmbu ga di rekk wàllu bakkanam de bu fekkee ne la tax mu jàmbu mbokkam moomee mooy sàmm ormay yàlla ndax kooku daa am lu ñu xëtt ci lislaam te mu mënu ci dara ba tax mu jàmb ko nag bëgg mu jàjju ba delsiwaat loola jàmbu ga mën naa yàgg lool lu mu yàgg-yàgg tuyaaba la ci am ndax yàllaa ko waral ba kanam waralu ko ñeenteel bi mooy ku saxoo naan sàngara juróomeel bi mooy kuy jiite aw nit te jiite ga neexu leen kooku dañ koy teqale bu fekkee ne mbooloo mépp ñoo maase ci bañ ak njiitam na bàyyi su fekkee ne ñi ci gën a néew kat ñoo bañ ak njiitam waaye dañuy gaa yu baax yu ràññiku lu ñu bañ rek ñu xam ne lu bañu la ba tey kon na bàyyi bu fekkee nag ñi ci gën a néewa te doolu ñu ñu ràññiku nag moom mën naa jiite du wàññi dara kon jullit bi deretam ak alalam akub deram des ko war a ormaal du tee nag bu demee ba jàdd yoon ñu teg ko ca yoon wa def ca la ca lislaam santaane julit mooy mbokkum julit waru koo bàyyi bi da ko war a dimbale waru koo seetaan waru koo tooñ dañ ko war a tooñ kay mu koy dimbale waru koo xeeb ba tey doy nag mon sëkk nee na julit bi di xeeb mbokkum julitam mu baam waat nag lañ ne woon dara ci julit akub deram ak alalam dañ ko war a ormaal ba gis nag mu jàdd ñu delloo ko ca yoon wa wakal mudaahanati ak niki ak mbóorante ñu koy wax nag mbóorante noonu ci piri wolof waaye al mudaahana mooy bëgg lu neex nit ba topp ko ci lu neexul yàlla boroom doole yi ragalul yàlla mu bëggul leen neex ba di ànd ak ñoom di jaxasoo ñoom di leen tagg la ñuy def ci lu ñaaw moom mu di ko rafetlu lu mel noonu lépp mu daa xana lañ koy tuddee boo fukk diine daal ba nangu loo xam ne ñeexul yàlla ndax rekk woyof diine loolu mooy almudaahana safaanam nag mooy almudaaraatu almudaaraatu mooy borom doole ji nga xam ne ragalul yàlla boo ragalee mu dox sa digganteeg sa diine nga fexe ba ànd ak moom nag ca la ko neex te naqariwul yàlla loolu moo tudd almudaaraatu moom nag lu ñu sopp la sopp lañ sax nga def ko mboolem doomi aadama yi kenn ku ne la nga xam ne neex na ko te naqariwul yàlla te boo ca àndeek moom xolam sedd ca nga ànd ca ak moom ndax ngeen dund dundin wu rafet ànd àndin wu rafet wal xiyaanati ak wor jullit daa war a matal wëlëre waaye wor moom caay-caay gu rëy la fexeelanteeg mbokkum jullitam kenn ku ne di fexeel morooma aw ay loolu caay-caay la gu mat a moyu ba tey ab jullit day moytu di dàggenti di xuloo ka dóorantey lay ngir rekk bëgg daraja ak bëgg àddina rekk ba tey loolu caay-caay la bu dee lu feeñ ci wàllu diine ñu soxlaa xam la ci yàlla wax dañ koy teelu kenn ku ne ànd ak rafet yéene ba dëgg ga feeñ ñëpp rek bokk ko topp waaye waaye jekki di biijoo di dàggante di dóorante lay ngir rek yëfi àdduna bokk na ci xeeti caay-caay yi jullit ñi war a moyu ci gàttal sax nee na mën nga ne bépp xeetu jëflante boo xam ne rek lislaam rafetluwu ko xeetu caay-caay la boo xam ne ab jullit da ko war a moyu xeeti jëflante yi aay mën na am ci wàllu jaay mën na am ci wàllu jënd mën naa am ci wàlluk takk soxna mën naa am ci wàlluk defal ma mu fay la yi demee noonu nag téere fiq yi ñoo koy jàngale lanoo génn bunt bi muy waxee caay caay yi bitti yi maanaam caay caay yu fés yi nu delluwaat ci baat bu mu tuddee wat taxassu bi akuk parparloo parparloo mooy ci kaw rek seet da yéen a bokk deret mbaa yéen a bokk nàngam mbaa yéen a bokk nàngam tax nga sotle ko dal ci keneen loolu moo tudd parparloo moo tax ku ñu wax waasilata nee na dama ne yonante bi mal xasabiyatu lan mooy parparloo mu ne ma an tuina xawmaka xala zulmi mooy di ngay dimbali saw nit te wóor la ne ñoom ñoo tooñ hadis boobu rawahu abu daawud ba tey am na fa yonante bi waxe ne laysa minna man daha ila xasabiya walaysa minna man qaatala ala xasabiya walaysa minna man maata ala xasabiya kon daal bokk ak nit deret mbaa bokk ak moom ab dëkk mbaa bokk ak moom leneen ci yëfi àdduna tax na nga farle ko sot keneen te xam nga ne nekkul ci dëgg loolu mooy parparloo moo tax bi yonent bi ne unsur axaaka zaliman aw madluman dimbaleel sa mbokk moo xam daa tooñ moo xam dañ koo tooñ dañ ko ne waaw moom day buñ ko tooñee xam nan nun koy dimbalee waaye nag moom ci boppam bu tooñee ah nun koy dimbalee mu ne tam na oxo mina zulmi fa dalika nasrun la mooy sa mbokk ci bopp bu la wóoree ne moo tooñ da nga koy aaya tooñ nga génne ko ca tooñ nga loola mooy dimbali ga nga koy dimbali faslun li ab dog la fil bawaatini ci way nëbb ya maanaam ci caay-caayu nëbb ya dafa noppi ci caay-caay yi nga xam ne ñoo fés bëgg a jàll ci yi nga xam ne ñoo làqu am mar rada ilun daal caay-caay ya allati ya nga xam ne xadd batanat biire nañu fahiya ñoom xuyóobu nafsi moo di sikki bakkan ba xaysu wajidat foofi xam ne fekkeef na leen caay-caay yi nga xam ne ñooy làqu ci biir jëmmi doomi aadama mooy rekk sikk yi nga xam ne moom la bakkanu doomi aadama di làmboo li fekk nga xam ne bakkanam dafa roogut mel ne rëy wala xir ci loo xam ne mëtt xir wala ñàkk yéene kenn la ko yàlla defal wala topp bànneex wala topp mer wala nay wala jekki-jekki bañ kenn te yàlla taxut yu mel noonu mooy caay-caayu làqu yi ragal nañu ne ku ame xeeti caay-caay yooyu te tuubu ko ba dee dikk ragal nañu ne faaw rek mujj gu ñaaw dal ko mu ñaan nag yàlla musal nu ci mboolem xeeti caay-caay yooyu faaw faaw musal nu it ci ayu saytaane ak ayu képp ku am fitna wax ya ñoom nag xaqaaribun ay jiit la ñu doon ban na it xaqaaribu dañ koo maas yaari maas ko maxal xayaati ànd ak ay jaan mun xalibaatun yu di wëlbatiku xaqibal mamaati ci gannaaw faatu ga caay-caay yi nag nee na ku ko faatuwaale bu duggee ci bàmmeel dañuy soppiku ñoom caay-caay yi ay jiit ak ay jaan yàlla di ko ko bugale caay-caay ya dëgëroon lool am doole ñooy soppiku ay jaam caay-caay ya woyofoon nag ñooy soppiku ay jiit wax ya ñoom kaanat nekk nañu ashadda di gën a tar min zahiratin ci caay-caayee aji fés li kaw ni xaa ngir seenu nekk tulaa imu di dëppoonteeg mooy di yelloonteeg an naf sa bakkan ba abadan faaw kamaj tinaabu nax yi nit nga xamee ne teet ak tere maanaam moytu ak tere kaana nekk na afdala di gën mi nikk tisaabil amri ci fàggu ndigal la fiimaa ci li nga xam ne nuqi la toxaleef na ko caay-caay yi nga xam ne ñoo làqu ci biir doomi aadama ñoo gën a ñàng ñoo gën a tiis caay-caay yi nga xam ne ñoo fis ñu koy gis ci biti ndax caay caay yi nga xam ne ñoo làqu ci biir moom faaw day déggoog bakkan dañuy amuk déggoo ñoog bakkan ndax bakkan bu defaruwut day bëgg ak kawe bëgg yëkkatiku daraja bëgg aw turam ñëpp dégg ko te lu mel ne bëgg a nekk ca kaw féete kaw ñëpp ak bëgg saw tur siiw ak yu demee noonu dana yóbbu nit ci def te yàlla taxut dana yóbbu nit ci réew ci kaw nit ñi jàpp ne moo leen féete kaw dana ko yóbbu ci gis boppam ak yeneen yu bare bare nga xam ne kon caay-caay yi nekk ci biir moom dañuy amuk déggoo ak melaw bakkan bu fekkee ni bakkan bi dafa roogut ba tey caay-caayi biir yi ñoo gën a ñàng ndax faaw dañuy ànd nit ki saa yu ne mu yëngatu ak muy dal mu nelaw ak muy yeewu mu tawat ak mu wér muy tukki ak mu ñàkk a tukki tey caay-caay yi nga xam ne ñoo fis nag moom li ci ëpp ay bàkkaar lay doon rek léeg-léeg mu def ko léeg-léeg mu bàyyi dolli ci itam caay-caay yi nga xam ñoo làqu nit ki mën nay góorgóorlu at mbaalu ko ëpp di def lu baax di def lu baax ba ba ci ngir su gàtt gàtt rek kenn ci caay caay yooyu yàq la mu defoon lépp lépp ci at ma mbaa lu weesu at ci bi yàggaay ni ki mu sax ci def lu baax yàgg ca lool ba am bis rek mu daldi naw boppam lam defoon lépp daldi yàqu ni ñu waxee rekk ne diine ñaari xaaj la benn bi mooy topp lañu digle benn bi mooy bàyyi lañ tere waaye teewul nag bàyyi ga lañ tere mooy la nga xam ne moo ëpp daraja te it moo gën a jafe noonu la ñaari xeeti caay-caay yi mel bi nga xam ne moo làqu moo gën a ñàng moo gën a mata bàyyi moo gën a diis caay-caay ya nga xam ne ñoo fés ñuy jàkkaarloog ñoom yoon day takk ne dara ul mafasidi awla min jalbil masalih maanaam fekk yàqu-yàqu yi moo gën a yey te moo gën ñoddi maslaa yi moo tax ñu wax naa sax in lam tutiq an taabudallaha fala taasi su fekkee ne mun laa jaamu yàlla itam bul ko mooy moo tax addis ba wax ne itam maa nahaytukum hanhu fajtanibuuhu wa maa amartukum bihi fafxalu minhu mastataatum li ma leen aaye bàyyi leen ko dan rekk bàyyi leen ko dogu ca nga xam ne wari su ca laal dara dara mu teg ca ne lu ma leen digal nag def leen ca la ngeen man wax ya ñoom nag wa in kaanat ak doonte nekkoon nañu kasiratan di aji bari tarjaxu danañu dellu ila salaasat anwaax jëm ci yetti xeet inqilan na nga xellu nee na caay-caay yooyu nag te mooy caay-caay biir yi li ñuy bari bari mbirum ak njaam fii maa ca la nga xam ne axbaroo xibaar nañu ko yetti anam yi la wax ne bu njëkk bi mooy bakkan doomi aadama ci boppam ni ko yàlla bindee day bañ ak topp yàlla ca na yàlla bëggee bakkan ci boppam daal ni ko yàlla bindee dafa bëgg am noof laay lool ba nga xamee ne na war a topp yàlla ba yàlla nangu ko da koy bañ moom bakkan bi te nag ab jaam moom nangu rek la war a def ba àgg ci yemukaayu nangu su xosee bëgg am noflaay ba mu ngi wuta topp na ab sangam bëgg rek loola kon day daal di yàq ak njaamam tuma isaama kasabat topp ndeem fàggu na waa xamilat te mu jëf mel nañ ko bëggee ci zahir faaw rek mu fexe ba rax ca lu ko yàq niki gistal mbaa lu ko nuru te xam nga jëf ci lu mu réeree ci zahir bu fekkee sellul rek nga xam ne kon ngistal am na ca mbaa lu ko nuru kon xeetu bokkaale dugg na ca day mel ne kon loolu day ñaawal tawxiitub jaam bi ndax tawxiid mooy wéetal yàlla jox ko léppam jëfam bañ caa rax lenn lenn lu may yéene ca yàlla yi kese kese kon nag tomb ñaareel bi mooy boo bësee bakkan bi ba muy jëf itam li ci ëpp dana fexe ba yàq jëf ja ci ngistal mbaalu ko nuru te loolu kon day ñaawal tawxiitu jaam bi ndax jaam bi daa war a wéetal boroomam te boole ca jëfam sax lépp jëm ci boroomam genn xeetu bokkaale bañ ca am tuma ida salima topp nde mucc na min xaa ci gàkk yooyee xab vamat mu màggal lëxoo ñeel jëf ja fa yoo jabu te dee fi ko yéemloo bi ci moom fa xabitat te ñu sippiku ñoom jëf ya xam nga daa weesu ñaari tomb mooy bakkan bi ci boppam dafa bëggum nooflaay ba nga xamee ne du nangoo topp yàlla ne yàlla bëggee muy benn ñaareel bi mooy boo bësee ba mu jëf itam jëf ji dina ko rax ci lu mel ne ngistal ba mu yàqu bi ko ñetteel nag nee na mooy boo fexe woon ba jëf te jëf ji amul ngistal amul dara lu ko yàq itam tomb ba ci mujj mooy bakkan day fexe fexe ba nga naw sa jëf waaw day fexe ba nga naw ko te xam nga jëf moom boo ko gendikoo gendikub naweel lu mu tuut tuut rek loolaa koy daaneel yàlla géesootu ko daal lay seetaan yaag jëf ji ba xam nooy def bu dee yàgg moom dong nga xam ne kon daal yett yi moom ci la nit ki war di bëreeg bakkanam mooy xam ne bakkanam bii moom dafa bëggum nooflaay ba du nangoo def topp yàlla nañ ko bëggee mu fexe ba di ko jéem a suuf xeeti jaamu yàlla yi waaye nag su boobaa itam mu fàttaliku ne li ci ëpp bakkan bi balaa bàyyi rax ci jëf ji du ko yàq ni ci ngistal yooyu yaar bu ko weesoo nag mu taxaw temm ci bañ a naw bañ a geesu la mu jëf waaw yett yooyu moom boo seetloo mboolem xeeti caay-caayi biir yépp du génn ci yett yi nga xam ne kon faawu jaam bi di farlu ci bés ba kanam ci topp na yàlla bëggee farlu itam ci bu dee jëf dara bañ caa rax lu yàlla bëggut ñetteel ba mooy fexe ba bañ koo naw bañ koo gis bañ koo geesu walasta déet yow taxta yi ngay làq alwus wala àgg lil jalil jëm ci aji màgg ja bi xayri xatxil xaqabaati ci ludul dog pakk ya yaa na bi la yow aji xellu ne doo mën a àgg ci yàlla mukk te fi xewoo ba jéggi pakk yooyu nga xam ne mooy sa sikki bakkan bakkan bi daa bari ay sikki yoo xam ne faaw nga bëreeg yépp ba daaneel leen ndax daa mel ni sikk yooyu ay pakk lañ yu taxaw temm ci gàllankoor la sa digganteeg sa boroom dog pakk yooyu ba tàggu ñoom ba àgg ci yàlla ni ko yàllay taw fi xale ñenn ci jaam ñi dafa wuute lool lool